Euh, imaam al Buxaari raxmatullah alayhi dafay nettali nettali bu bu bu yéeme ci côté bi keroog ba léegi Xunayna keroog ba léegi Xunayna mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam mooy xadiisu kan sayyidina abu muusa sayyidina abu muusa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne dafa am kuntu 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa naazilun bil ji'raana bayna makka wal madiina wa ma'ahu bilaal mu ne dama doon dox daw dama newoon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam man Seydina Abu Muusa Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne wa huwa naazilun bil Ji'irraana fekk mu ngi woon Ji'irraana mooy fii ñu ne mooy ginnaaw xareb Hunayn ak xasru Taa'if xisaaru Taa'if waaw nee na bi ñu newee noonu wamaahu muy Ji'irraana ñu ngi woon Ji'irraana diggante Makka ak Medina <laughs> loolu am nañu naan mais non diggante Makka ak Medina parce que côté Taïf la entre Taïf ak Taïf ak fan ak Makka waaye dañ naan la loolu yi dàqowul waaw dàqoowul parce que euh, man nga def détour ta côté côté Ji'rana booy dem Médine man nga jóge ji Makka jaar Ji'rana dem Médine même bu dee gën a gudd mais man na nekk waaw am na ci suraax yi ñoo xam ne lañ ne noo <coughs> le fait que nag mu ne kii nu mu tudd entre euh, Makka ak Ji'irraana nag loolu euh, Makka ak Medina loolu jar na kiiwaat mais dañ naan loolu insha allah jarul la seetaat ndax loolu yëpp mën naa ne <coughs> waaw parce que bu ma ne woon tey euh, foo xam ne comme gaa yi dëkk Nice Paris di dem Paris man ma moom mu ne affaire bi fi mu jaar. mu ne bërëb ba mu nekk xoolal comme mu jaar euh, nekk entre kii xam nga niis fi ne wala nañ jël nañ jël euh, nañ jël euh, suñu réew ma mu ma nee entre Matam Matam ak Dakar léegi man ma jaar côté fële ca ca ca ca Louga ñu ne ma ne affaire bi entre entre Matam ak Dakar la wala boog ma ne côté Kaolack ma ne entre Matam ak dakaar la mais loolu kan moo la ne manumaa jaar foofu mooy mën naa fa jaar kay même bu dee après man nga ma ne yoon léegi na gudd mais daal liñ lay manoon même bu dee ne Ji'irraana xam nañ ne mooy entre Taïf ak kii la nekk entre Taïf ak Makka mais loolu dàqantewul ak wax ji xadiis bi wax insha allah kon mu ne bi ñu fa newee wa ma'ahu Bilaal yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi àndoon ak sayyidina Bilaal al-mu'adhdhin al-qurashi mawlaahum mawla Abi Bakr radiyallahu anhu di sayyidina Bilaal nee na bi nee noonu rek fa ataa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam aaraabi nee na benn ah benn kii ñëw benn kaw kaw dikkal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa mu ne ko alaa tunjiz lii ma wa'adtani mu ñëw ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais xoolal booy c'est pas kaw kaw bi ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais doo ma defal li ma waxal li ma waxoon doo ma ko defal waaw loolu xanaa doo ma defal li ma waxoon ala tunjiz lii maa wa'adtani li ma digoon da ko du def mais defal ma li doo ma defal li ma waxoon fa qaala lahu yonent mi alayhi salaatu wa salaam apaise ne ko abshir ne ko bégal ne ko bégal waaw bul emporté wu waaw bégal ci ndimbalul yàlla bégal ci ngëneeru yàlla bégal ci payuk yàlla ci boo muñee ba ni ma lay joxe li ma la waxoon pay bi mu lay fay bégal ci loolu bégal ci xéewalu yàlla waaye fa qaala kaw kaw bi ne ko mooy xat alayka min abshir yaa subhaanallah na ko waay waay baril nga ma loo ma abshir waay ah sore waay baril nga ay yi may wax bëgal bëgal ba kañ jusqu'à quand subhaanallah gis nga <laughs> une réponse vraiment abshir bëgal bëgal bushra lana waay waay bégal bégal waa ji ne ko xad aktharta alayya min abshi waay yonent yow sonal bari nga waay sonal nga mag abshir waay waaw lii moom lan la yonent waay sa sa di tontoo ci lu lu lu ñagase li mu ne fa aqbala ala abi muusa wa bilaalin ka hay'ati al-ghadbaan yonent lay saar saam basharun laysa kal bashari mbindeefu yàlla la de mais xaaju la bokk ak ñi ah non moo tax teraanga gu ba ñu buur yàlla defee ñu mel ni moom ci wàllu mbind ñu nekk ay doomi aadam la ma a'zamahu min manqaba yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi dem fa aqbala mu mu mu mu bàyyi kaw kaw bi fi nekk di ko yuuxu fi mu ko yuuxu jub si abu muusa al ashari miy nettali mbir mi ak seydinaa bilaal mi mu àndaloon ka hay'atil ghadbaan boo gisee nag dangay dalay jox ne dafa mer ci li arabi bi wax hein faqaal mu ne leen raddal bushra fa aqbilaa antuma raddal bushra antuma qaala qabilnaa mu ñëw Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak Seydina Bilaal euh, ñu gis ni dafa mel ni ku mer moom sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen raddal bushra mu ne moom di mu ne arabi bii de mbégte gi nga xam ne moom laa ko doon indil naan ko bégal delloo na ko nangu ko raddal bushra allah allah delloo na ko nanguwu ko nee naa ko abshir mu ne ma ak aktharta alayya min abshir delloo na ko faqbilaa antuma yéen ñaar abdallah ibn qays yaa bilaal faqbilaa antuma kon nangu leen mbégte gi ma leen joxoon gi ma gi ma ko doon wax mu bañ yéen jël leen ko xaalaa ci saase ñu ne ko qabil na nangu nañ nangu nañ mbégte gi ci saa sa yaas yaa rasuulallah nangu nañ ko laa laa mooy xoolal yonent ma lay saa saa parce que liñ ne buñ ko gisee dafa mel ni ku mer da koo wan kaw kaw bi wen wanu ko ndax bu ko wanoon fa lay taxaw di wax ak moom loolu mooy nit tamit li nga xam ne moo lay moo waral sak mer bokk na ci ngay faje ngir bañ a kii mooy nga nga nga dummóoyu ko ndax fekk mu ci sa kanam loolu mën naa gin a yokku sa mer mu dummóoyu ne leen moom de nanguwul waaw moom de nanguwul <laughs> subhaanallah yow lii xoolal lii yow yonente bi alei salaam allahu akbar mooy daal di aaya bi wax sànka fa bima rahmatin min allahi linta lahum linta lahum mu nooy seen kanam nit day ñëw tàng waaw fii même ñuy woote naan gis nga makaarimul axlaaq yi gis nga jikko yi nga xam ne ñiy jàngale ñoo ko waroon a njëkk roy ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir ñi ñuy jàngal man koo man koo copier ci ñoom mais yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy roy mais ñiy jàngalee ko gën a ñàkk. ñi jàngalee ko gën a ñàkk ko gën ñàkk moo tax it xoolal la la la la la les conséquences ak le résultat ni mel yonent bi aleyhi salaam lii lañ ko doon wax si imagine benn sëriñ bu ñuy wax mooy suñu sëriñ yi nga xalaat kenn xalaat na wax ko lii gars yi dañ lay rey gaa yi dañ lay rey ña fa ne ñoo lay ex escanté ci saase te tamit defoon ko nitu àddina danaan embarqué la mais moom sax du joxe siiñ lay def dagg ñëw jàpp la ñu yóbbu la torturer la jusqu'à la boo moyul bés boobu la la say waa ñoñ di mujjee gis parce que yow dangaa manque de respect à l'autorité lañ lay wax wa ay autorité fawqa autorité sallallahu alayhi wa ban autorité moo gën a kawe lii waaye moom nag abdur rasul la sallallahu alayhi wa sallam waaw kii mooy royukaay wallahi waaw loolu mooy boo jiitee loo man a bari ay ay ay galon galon ñi nga xam ne xamuñ fi nga tollu xamuñ yaay kan liñ lay wax ndax ñàkk xam mais dañ leen koy muñal te yàlla yonent ma saa saa new ko i eh, yow lii lay wax ak man ne dafa dellu du wane ginnaaw ñëw ci ñaar ñi nga xam ne loolu tamit lay wan na gis nga ni ni mbir yi wutee ñi nga xam ne ñooy ñoo nekk ci daara ji mooy ñi nekk ak sëriñ bi ñoom waruñoo yor jikkoy ñi nga xam ne périodiquement rek lañ fi ñëw des ñu ñëw ëndaale fi seen jikko yañu yor waaw mooy lii niñ ko mën a comprendre même bu dee lu ñàngala te garaaw ci ab kaw kaw mais ku nekk ci daara ji ko kenn du ko tolérer lu mel nii waaw kenn du ko tolérer lu mel nii waaw mënoo nag sóobu ba pare nekk ci yoon yoonu defaroo am ngërëmu yàlla mel ni ñi nga xam ne loolu sax xamuñu lu muy tekki loolu manu ngeen a yem ay comportement moo tax manoo bokk ak ñoom jataay saa su ne loolu manu la ne parce que nit ki nga xam ne day sàkku xam-xam wala taalibe la kooku warula yem ak ñi ci des bu ñuy wax ñu sport ba ma dem stade bu ñu demee stade ma dem stade loolu waru la loolu waru la dafa xaraam en premièrement mais deuxièmement mooy yow modèle nga war a doon mooy waroo yor waruñoo gaa yi ni gaa yi nga xam ne ñoo nekk ci xam-xam ak di di topp yoonu nit ñu baax ni ngir am royukaay bi sallallahu alayhi wasallam ngërëmam kooku waruñoo mel ni ñi nga xam ne xamuñu loolu loolu c'est impossible boo bëggee dara nag danga war a comporter woo luy wane ne yow loolu nga bëgg xoole gaa yi yoo xam sëy naa ñoom sëy naa biral ci saa se ñu ne kon ñoom ñu nangu bañ na de araab yi bi bañ na yéen ñaar nangu leen raddal bushra faqbilaa antuma yéen xaalaa ñu ne ko qabil naa nangu nañ léegi mu ne summa daa bi qadaxin fiihima fa gasala yadayhi wa wajhahu fiih wa majja fiihi summa qaal ishrabaa minhu wa afrigaa ala wujuuhikumaa wa nuxuurikumaa wa abshiraa allah yeneen time alay saar saam dégg ne leen bi mu leen waxee lool ne kee de ndey saam xadrandal bushra yéen ñaar nangu leen ko ñu ne ko nangu nañ de man abu muusa ak seydinaa bilaal nangu nañu waaw nangu nañ de yeneen time alay salaam daal di laaj ñu indil ko ndox waaw akbar summa daa bi qadahin fiihi ma ñu indil ko ndab loo xamante ni nii dafa def ndox fa xasala yadayhi wa wajha fii mu raxas ñaari loxoom ci biir ndab li ak xar kanam ci biir ndab li wa majja fiiha summa qaal mu daldi ci guux daldi ci daldi daldi buusu ci biir waaw mu buusu mu buusu ci biir ndox mi ci biir summa qaala mu ne leen ashriba min ne leen naan leen ci ndox mi allah wa afrigha ala wujuhikuma te ngeen sotti ko seen xar kanam yi mooy ngeen ngeen ngeen sotti ko seen xar kanam yi allahu akbar allahu akbar wa nuhurikuma raxas leen di seen xar kanam yi sotti ko ci ak seen doq yi yeen ñaar wa abshira te ngeen bëgg <laughs> allahu akbar <laughs> nga naan mais fii lu muy bégloo nit ci lii nii loo xamoo li nga yow damaa yaakaar ne ab saay xamoo la dal lii la ñuy wër lii lañ lii de ku baax ku ne lii ngay wër moom yeneen waaye saar saar jël ndox raxas ci loxoom raxas ci xar kanamam guux buusu ci biir ne la naanam sottil sa xar kanam sotti sa xar kanam sotti sa doq te nga bëgg loolu jar na bëgg ba dugg bàmmeel laa wax <laughs> maa la ko wax di bëggee di bëggee ba gaay ne waa ji dafa dof nga ne leen baleen ma sax ndof man a man maan ci bushra ji <laughs> waaw <laughs> yow ndox moo xamante ni ndox mu yonent ma lay saaf saam laal bu mu laal bu mu laal ak ndox moo xam ne comme ndox yi nga xam gi ñu gisoon ci tukkeem yooyu la ñu gisoon ba ñàkkee ndox nga xam ne lu tuuti lañ am mu def nii na Anas loxoom ndox mi di jaar di génn ci loxoom yi sallallahu alayhi wa ndox moom moo gën a ci ndox mu mu mu mën a exister laa taqul zam-zam waaw bu fi wax zam-zam de. loolu bu ko méngaleeg zam-zam jamais ndox mu génnee ci loxo yonent bi aleyhi salaam loo xam ne lu tuuti la woon ñu def ba ay huit cent personnes di ci jàppe ci loo xam ne lu ndaw la woon daanaka matuloon benn nit ndox moomu moo gën barkeel ci ndox mu masa exister ci kaw suuf zam-zam waa lépp loo xalaat di ko tëkkale sax loolu damay ragal dara dal la ci kuy xalaat loolu rekk xalaat képp di xalaat naan peut-être zam-zam malgré tout mooy loolu rek damay ragal dara dal la ci ëpp naa xalaat ba di ko jaaral ci làmme mooy lool mooy li gën a tedd ndox mu gën a tedd moo am <laughs> xoolal bii mu raxas ci loxoom yi sallallahu alayhi wasallam raxas ci xar kanamam buusu ci Allah Allah yal nañu yàlla may may ci ndox moo xam ne moom moo ñu koy nàndal waaw euh, bon mooy bien sûr Kawsar mais nag nit da ngay àddina bii d'abord avant foofu yal nañu nàndal kaas yoo xam ne moom moo ñu ko jox nañu ñu naanal waaw même xatta qatra aw qatrataani aw thalatha wallahi yakfi benn kese doy na benn toq képp bum la ne niin nii nga ŋaaŋ mu mu toq sa gémmiñ yal nañu ko yàlla defal qulu amin wa man qaala amin laa laa seydna abu muusa ak Seydina Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhuma daal di jël def nim leen ko waxe sotti leen afriga ishraba naan leen ci ñu naan wa afriga ngeen sotti ala wujuhikuma ci seen xar kanam yi wa nuhurikuma ak seen doq yi seen baat yi waaw wa abshira te ngeen bég fa axada alqadaxa fa faala ñu jël ndab li ngir def bañ demee bay def fanaadat ummu salama min wara'i sit an afdila li ummikuma <laughs> lool gis nga lii daal la doon wax wayow <laughs> gis nga yaay ummu salama xam nga waxoon nañ la moo àndoon ak moom ci xare bi ak sayyidatu bint jahsh sayyidatu zaynab bint jahsh radiyallahu ta'ala anhuma gisoon nañ dafa defoon tànt pour kii def tànt pour kii di julli seen diggante diggante ñaari tànt yi biñ nee Taayif ak yooyu mais wax nañ la Hunayn mooy prolongement Taayif prolongement am la yaay Ummu Salama dégg yonent ma lay saar-saar ndax mu ngi woon ci ginnaaw euh, kiiraay bi di dégg dégg na li xew diggante yonent ma lay saar-saar li muy wax saxaaba yi Bilaal Seydina Bilaal Seydina Abu Muusa waaw def lii lépp ci ndox mi ne leen naan leen ngeen raxas seen xar kanam sotti seeni doq wa abshira ngeen dégg ñu dem bay commencer yaay Ummu Salama dégg ne leen mu woo leen ca gannaaw kiiraay ba ne leen an afdilalu ummukuma desal ña maa ngi leen di ñaan yéen ñaar ngeen desal seen yaay ndax lan ar rasulu an nabiyyu awlaa min anfusikum min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yonent bi aleyhi salaatu salaam moo gën yey ci jullit ñi que seen bopp mooy yow boo bëggee dara boo yow yow yow ak man ak keneen bu bëggee yonent bi aleyhi salaatu salaam bëgg yow sa bëgg day annulé wu waaw yow sa bëgg mooy annulé wu gis nga nag nit ki nag foog tolloo foofu yëgal ne defoo fi tus dara defoo dara dara dara def yow wa ma qadarullah haqqa qadri fa nga tollu defagu ngeen dara dara dara dara mooy fekk suñu bakkan yeeg suñu bëgg-bëgg yi wommatuñ leen yeew ñuy topp li rida rida rasul sallallahu alayhi mooy ñun ñun ba léegi ala shafa euh, kii minan naar lañ ne ah si ci peggu kàmbu safara lañ ne parce que moom ngërëmu yeneen time a resaar moom ku mu doyul ngërëm moom de toute façon mooy Iblis lay dooy ngërëm ak sa bakkan ak say bànneex ak yooyu waaw dangay daja mooy dangay fexe li la neex dangaa foog ni nit ñi buñ demee banaan comme li sëñ bi naan wa wamaa ya baahu abaahu loolu dangaa foog ne daa xëy rek da doon toog daal da loolu nelaw ak ñàkk góorgóorlu moo koy may ak ñàkk def dara màgg ba yow lu lu yonent ma lay saasam bañ lool ngay bañ waaw lu ko neex moo lay neex lu mu bëgg nga bëgg ko lu mu bañ nga bañ ko mais Seydina Anas la doon wax radiyallahu anhu man de ñeex moo mële ñu doon wax courgette yoo yële man moom aayuma ci woon dara waaw waaw xatta yi nga xam ne affaire aada la sax xam nga lekk moom palaasangam fekk mu ngi nekk lu dagan mooy affaire bi moom ku kii nga lekk quoi mais nee na man de masuma koo bëgg waaye keroog bi ma ko bëggee mooy ba ma gisee yonent mi aleyhi salaatu wa salaam ci ndab li mu koy topp di ko lekk affaire bi ma gis ni ku ko ku ko bëgg la nee jour boobu laa commencé bëgg soos moo la ko wax <laughs> ñoo ñoo xamoon ni mu demee nag waaw képp ko jàpp ne yooyu c'est ringard c'est lui le plus ringard kooku moo xamul dara te sax jaru léeg-léeg sax jaru ñoo tontu xanaa allahumma bu dee ne comme que gis nga ne loolu ak réer la nga fexe leeral ko booy gi nag bu comprendre wala comprendreul yow wëyal nga bàyyi ko quoi waaw wëyal nga bàyyi ko sayyidatu ummu salama dégg li leen yonent mi sallallahu alayhi wasallam mu ne leen comme que yonent mi sallallahu alayhi wasallam alxuraan dane moo gën a yey ci yéen ke seen bopp loolu moo tax keroog manaan la gis nga ñun suñu alal yi yeneen ci ma saaf mais bu ñëwoon bëgg alal kenn koo xam ne dafa yor dara mu bëgg ko ci moom day xaraam waa ji moom ko ah, léegi waa ji di ko yor c'est xaraam. <laughs> aspect bari da wax ñu foog ne kii day daanoo kenn daanoo fi lii ñuy wax alquran la noo annabiyyu awlaa bu yonent bi alayhi salaam moo gën a yey way gëm yàlla yi seen bopp. wa azwaajuhu taayu soxnaam ummahaatuhum seeni yaay lañ loolu moo tax yaay ummu salaama ne lool ginoon nañu leeraloon nañ côté bopp bi ñuy def suuratul ahzaab e, tafsiru suuratul ahzaab xam naa mu ngi ci archive yi waa mu ngi ci sii mu ngi ci archive yi disoon nañ côté boobu waaw te soxnaami ummahaatuhum seeni yaay lañ moo tax yaay ummu salaama ne leen afriqa ne leen an afdila li ummikuma desalal leen seen yaay ci lool mu leen jox <laughs> gis nga tamit eh, ñii mooy jigéen ñi ñi nga xam ne vraiment buur yàlla ngëneel kese la leen defal parce que c'est pas simple am am am boroom kër goo xam ne yonent la wala nit nitu yàlla la wala boroom xam-xam la jigéen ñu bari mënuñoo jox lu jëflanteeg moom seen soxna yi surtout ñenn ñi gis nga <laughs> wa daraba allahu mathalan hein ci suuratu kii euh, mulki la non du mulki du mulki tahrim voilà mooy imraata nuuhin wa imraata luutin kaanataa tahta abdayni min ibaadinaa saalihayni waaye fa xaanataahumaa falam yughniyaa anhumaa min Allahi shay'an wa qiila udxulaa naara ma'a daaxiliin wal iyaadu billaah. buur yàlla sànd aw misaal soxnaa yonent yàlla Nuux ak soxnaa yonent yàlla Luut kaanataa taxta abdayni min ibaadina saalihiin dañoo newoon ci suufu suñu ñaari jaan yu baax baax kenn ki min ulil azm bokk ci li yàlla bindeef yi yàlla bind malaakaak leneen ak lépp ñi ci gën juróom ñi ci gën ki ci njëkka woote mooy sayyiduna nuux moom soxnaam baaxul waaw Seydina Luut mi nga xam ne Seydina Ibrahim nijaayam la woon waaw mu ànd ànd ak Seydina Luut wa qaala inni muhaajirun ila rabbi moom la àndaloon yonent boobu ba mu ñëwee malaakay naan ko mais ñun dañ fi jaaroon mu leen di ganale mu gis na lekkuñ mu ne nga buy tiit ñun ay malaaka lañ dañuy dem fee ngir mbugali waa dëkk bee mu ne leen inna fiha luutan mais Seydina Luuta nga fa ñu ne ko xam nañ ña fa ne de <laughs> waaw dinañ leen muccal ba mu des soxnaam li leen di dal ñeneen ñi ci des moo ko leen di dal waaw mais ñaar ñu ñëpp baaxul fa xaanataaxumaa ñu daal leen trahir lan ci lal noo mooy seen jëkkër nekk ci yoonu seen borom kër nekk ci yoon wu baax di ci woote saa bu ñu xëyee def loolu bu guddee ñoom ñu yàqu ko ndax pas-pas bu bon ak ñàkk a wom motu mu ne falam yughni anhuma mina loolu nekk moo tax nekk ci ronu ku baax te jariñoo loolu du jariñ dara falam yughni anhuma minallahi nañ la fokk ne leen udxulan naara dugg leen yéen ñaar safar xam ne ñoo fay dugg wal iyaazu billah kon yaay ummu salama la yaay salama mu daal di gëm xam na ki koy borom bi tànnal mooy rasulullah sallallahu alayhi moom xamoon na ki mu newoon ci ci kan la ko borom booleel moo tax ba mu gisee loolu mu ne leen ah, desal leen seen yaay waaw desal leen seen yaay ñu daal di koy desal fa afdala laha minhu ta'ifa ñu daal di ko ciy desal moom seydina Bilaal ak seydina Abu Muusa al-Ash'ari <laughs> gis nga <laughs> nga ne mais euh, arabi bi moom lan la doon wax ñu defal ko ko li li ko yonent ma la saa saam diggoon mooy mbir mi ah butin de guerre bi la butin de guerre bi nga xam ne moom xam na ne l'islam moom <laughs> bu kiiwee dañ koy dañ koy séddale ci ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi ñoo xare ji woon moo tax mu moo tax muy laaj waaw aywa digal loolu mais gis nga de te xam nga lu mel nii xam nga lu mel nii dal na kële yeneen time ale saar saar biir Medina daloon na ko fa waaw te kii Ah. Eh, imaam anas moo ko doon nettali radiyallahu taala anhu mu ne eh, moom seydina anas ibn malik mais lu niroog lii la mais xewul woon Xunayn pour wan la xoola rek yonent mi alayhi salaatu wa salaam fa bima rahmatin min allah ni nga xam ne noonu la doon malgré jufaatul arab arab yi ñi nga xam ne vraiment xamuñ savoir vivre ci kaw kaw yi Seydina Anas radiyallahu anhu eh, Yahya ibn Bukayr bii nag laa doon keroog dama juumoon ne Yahya ibn Bukayr fekk maa Yunus ibn Bukayr parce que Yahya ibn Bukayr <laughs> ci ulama al hadith yi lañ bokk sëriñu imaam al yi la <laughs> voilà par exemple kii bii nii euh, xadiis bii nii bii ne Seydina Anas bi moom moom moo ko solo mu ci moom la ko imaam al yi jële moom mu jële ko ci imaamuna Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra an an Isxaaq ibn Abdillah kii tuddoon nañ ko fi keroog voilà dañuy tudd yaay Ummu Sulaym Abu Talha ak ñooñu seen doom danga xam ne ak boroom ñaanug yonent mi alayhi salaatu salaam baarakallaahu lakuma fi laylatikuma yàlla na buur yàlla barkeel leen seen guddi googu la voilà sëriñu imaam Maalik la woon. an Anas moom moo ko jëlee Seyna Anas mu ne kuntu amshi pour wan la lu mel nii ko araab wax am na sax bu xam ne bu garaaw la tamit mu ne kuntu amshi ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa alayhi burdun najraniyun ghaliz ghalizul haashiya fa adrakahu a'rabi fa adrakahu a'rabi fa jazabahu jazbatan shadidatan hatta nadartu ila safhati aatiqi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qad atharat biha xaashiyatu ridaai min shiddati jazbatihi allah wuuy <laughs> seyna anas <laughs> non gaa yi gaa nag yaa subhaanallah <laughs> ñoom dañoo àggoona mu ne dama àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa neena na bi may dox ak moom ci mbedd mi di dox ak moom alayhi wassalaam fekk mu ngi sol benn burda boo xam ne najraan lañ koy defare bu diis waaw waaw dangay gis wet yi dafa dafa dafa dafa diis mooy yoo xam ne lu du bu woyof léegi mu ne fa adrakahu arabiyun benn kaw kaw daal di koy dab am na ci benn riwaaya bu imaam ibn abi shayba eh, boo xam ne dana jàkka ji lañ génne woon am bu ne doon na jege néegam néegu benn ci néegu soxnaam yi alayhi salaatu salaam rek mu dab ko kaw kaw bi dab ko fa jazabahu jazbatan shadida dal di koy xëcc xëcc ko xëcc xëcc xëcc bu diis mais bu bu foor la ko xëcc te mais xëcc ko doon mooy yére bi mooy poñe quoi liñ naan poñe la dajale bu yeneen saa salaam rek xëcc ko gis nga liñ doon wax ci jikkooy kaw kaw mooy mais xam nga au moins nu man di demee bokk nga ñëw o nga ñëw nuyoo doo mais dara Seydina Anas ne damay dox de dañuy dox kuntu amshi ma rasulillah dama ne woon doon dox ànd ak yonent bi alayhi salaam mu ngi soloon burda boo xam ne najaraan lañ ko defaree bu diis wet yi surtout wet yi fa adrakahu araab yi benn kaw kaw dab ko fa jazabahu jazbatan shadida da ko dab rek ne ko sëq rek këcc poñe ko hatta nadartu ila safhati aatiqi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gis gis nga putu yonent mi alayhi salaatu salaam deru put bi ni ko ni ni nga xam ne qad atharat bi haashiyatu rida min shiddati jazbatihi mais gis nga yéreem bi mu ko xoje xëcc ko mu ngi def ay traas ci baat bi waaw mu ngi ni mu naje der bi subhaanallah nee na ndax met taru xëcc gi mu ko xëcc ak ni mu ko poñe summa qaala mu ne ko mais gis ne sans nuyoo sans dara mur lii min maalillaahi alladhi indak nee nañ ko sa digal mooy digaleel jox ma ci alal ji nga xam ne alalu yàlla ji nekk fi yow laa bëgg nga jox ma ci mur lii digalal ñeel ma min maalillaahi alladhi indak ci alalu yàlla ji nga yor di nekk fi yow mais nan la ko parce que poñe bi du du du du du poñe ah. du poñe parce que euh, mooy ginnaaw la mooy ginnaaw xam nga daan damay dox maa yonente ma saa saa mu daal di koy mu fa adrakahu arab mu dab leen mooy ci ginnaaw la ñuy ñëw ba dab leen bi mu agsee ñëwul sax ba ci kanam tiim ko de. ci ginnaaw mooy jàpp comme si ci doq gi rek xëcc yére bi xëcc ko ci moom jàll bu xam nga mooy loo bis xëcc waaw xëcc ko xëcc mais kuy dox noonu di kii rek di jàpp fekk ko ginnaaw xëcc <laughs> ba pare naan ko mur lii ba mbir mi def trace ci ci ci ci baatu yonent bi alayhi salaam mu naan ko mur lii min maalillaahi alladhi indak jox ma ci alalu yàlla ji subhaanahu wa bi nekk fi yow wala seydna anas lim wax radiyallahu anhu faltafata fa daxik mooy ginnaaw la bi mu ko defee noonu bi ko kaw kaw bi defee noonu dafa yekk rek ñu xoj baat bi quoi mu dégg waa ji ko kii naan ko jox ma murli min maalillaahi alladhi indak yeneen tubaab yi saasaan daal di faltafata mu tourné ndax moom doon loon gestu yeneen tubaab yi saasaan bu doon kii day gestu mooy comme di dox di di di tourné baat bi ci ginnaaw gauche ak droite non bu doon kii day tourné léppam comme ni mu nekk ci kanam jublu noonu di dox bu waree xool ci gannaaw day tourné léegi mu tourné faltafata mu tourné complètement waaw ilayhi ci kaw kaw bi fa mu daal di koy reetaan reetaan la ko fa amara lahu bi ata déglu ne nañ leen ne jox leen ko jox leen ko nga ne lii moom lii moom <laughs> non mooy nii la de